léegi yeneen saa salaam teg ci ñeneen ginnaaw ñii nga xam ne ñoo ko gëm mu defal leen lii <laughs> ne yée kii kay mooy suñu boroom summa yati l ginnaaw bi mu dikkal ñeneen fa yad'uhum mu woo leen ci caaxaanam yi é ana rabbukum man maay seen borom loolu la leen dox li koy wane mooy yeneen xadiis yi yeneen saa salaam di wax naan xam leen ne lu mu man di demee inna rabbakum laysa bi awar seen boroom nekkul ab ab piita nekkul koo xam ne benn bët la yor <laughs> te ba mooy al awarul kazzab moom la doon wax ne shaab innahu shaabun qatat aynuhu taafiya allahu akbar waaw allahu akbar mu ngi noonu mooy l'antéchrist le le le vrai grand kazzab le le bonimenteur de tous les temps waaw léegi mu dikkal ñeneen gaay fa yad'uhum mu woo leen ci caaxaanam yi fa yarudduuna alayhi qawla gaay na ko toppal nële yow man yow woo nekk suñu borom doo dara yow doo dara dina gis eh, hadith yi ñëw ne yow mii lañu suñu yonent waxoon wallahi laqad sadaqa allah wa sadaqa rasuluhu laqad sadaqa allahu ta'ala wa sadaqa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam yow yaay al a'warul waaw yow yaay piita bi nga xamante ni am narkat nga bu mag waaw narkat bu mag nga waaw foog na ñun lii dox nañu gëm la waaw fa yarudduuna alayhi qawla ñu delloo ko waxi neenam yi mu leen di woo fa yansarifu anhum sa waay nag mere leen wan leen gannaaw <laughs> waaw waaw <laughs> parce que ça ne veut pas li ko yàlla jox yëpp que ni voilà léegi mere na la mooy yéen dee ngeen ci saa si non ma ne euh, dundu nit ak deewu nit ñi tegu ko ci charlatan yi yàlla tere ci tegu euh, ko ci dajal yàlla tere ci charlatan yi di taxawaalu ak dajal li mu ko defal lépp waaw waaye nag daa fekk jaamu yàlla yu dëgg-dëgg dara leen manalu inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka minal ghaawin gis nga sama jaam yi borom bi nee na ñi nga xam ne ñoo nangu ma nekk seen boroom te ñu nekk gëm ma waaw li ma teet ànd ak taqwa diwut wiqaaya diggante man ak sam samam sànj ak ñoom di tënku ci samay ndigal seen kem kàttan tey sori samay tere ñooñu moom laysa alayka laysa yow iblis amoo ci ñoom sultaan benn laysa laka alayhim sultaan amoo ci ñoom benn pouvoir xanaa ñi la topp ci jama jaam yi nga xamante ne ñoom dañoo beew alhamdulillah moo tax tous léegi yansarifu anhum mu won leen gannaaw dem mere leen <laughs> waaye borom bi afa hasiba an-nas ñëwaat mooy eh, dina leen nattu léegi nag fi nga xamante ne ñoom gëmuñu ko fa yusbihuna mumhilin ñu mujj nekk bañu bañ xëyee eh, yoratuñ dara <laughs> waaw mooy taw ya arrêté na tawatu suuf si wow ci saase seen loxo yi amatuñ dara laysa bi aydihim shay'un min amwalihim gis nga alal jam amoon tool yañ amoon sax mu baaxoon seen toolu mango yi seen toolu eh, eh, Eh, eh, eh, batañ sa yii seen toolu tàndarma yi seen toolu raisin yeeg yëpp yi baaxoon ñëpp dugub yeeg gerte yi ba dajjaal ñuy wax ak ñoom ñu bañ mu war leen gannaaw dem mere leen dañuy xëy lépp yàqu la hawla wala quwwata illa billah alal yañu amoon seen ah, seen seen seen loxo ah sa magasin sàngam ak nàngam li làqu lépp yàqu fa yusbihuna mumhilin laysa bi aydihim shay'un min amwalihim alal yañ amoon lépp a yàqu bu doon tey lañ defoon ca banque dañuy yëkk rek lépp ne fuuf moo xam lakk wala leneen lu ko yàq lépp bu leer ne kon lii moom c'est c'est c'est moo wax moom <laughs> li du ñu yorati day de lu ñu moom xanaa yére ñu sol laysa bi aydihim shay'un min amwalihim seen alal yañ amoon jera waaw ndax lan dañoo bañal dajjaal borom bi nag di leen nattuwaale <laughs> waaw est-ce yow mooy ñi weddi comme ñun rek gis nga dajjaal ñun au vu des ku dund ci kaw suuf dund nga ay dajjaal en miniature mooy ay yoo xam ne du dëgg borom bi di la nattu di la xool di seet yow jaam bi nan ngay demee da ngay gis soo xam ne gëmuñu dara. daanaka alal yëpp daanaka ñoo ko yor xoolal richesse monde bi aujourd'hui ah le 2 ramadan 1447 tombeek le 20 février vendredi 2026 richesse mondiale bi ñu ci loxo yi ñu ëpp ñu yor ñooy ñan alkafaratul marada ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla dañoo weddil yàlla waa léegi est-ce que jaay sa diine génn ci sa diine. comme mi nga xamante ne wal iyaadu billaah ñu bari moom lañu essayé def ci suñu réew yi di summeeku lépp lu ñu niroo dañ waxoon ko fan yi lu ñuy takkale ci diine l'islam ngir lañ nee nañ dañoo bëgg am li nga xam ne mooy un développement boo xamante ne moom lañ ñuy mirwaateloo te duñ ci masa jot wallahi ci noonu waaw mooy ay la yoo xam ne boroom bi ku ci nekk ci ñun yaa ngi dund yu mel nii sauf que ñay dund ak dajjaal ñoom seen bos moo gën a garaaw waaw nga gis ñoo xam ne il suffit ñu di yàlla yéeféer yi pare nañ ngir defaral leen waaw léegi ne leen waaw da ngeen a ñàkk léegi nag mais ñun pour ñu ñu ñu man leen yónnee banque mondiale effini yooyu nga xam ne képp ku ñu ne jeex sa dëkk yàqu ga ba faw mais nag kaw ñi lan la ay milliards la ñuy indi mais yaakaar nga ne buñ la joxee milliard ci loxo ndejoor tëbb ci su dëkk bi ci seen loxo càmmoñ ba pare yeew la génn la ci jikko yu baax yee ngeen newoon waaw moo suñu réew yi dañ jaay en miniature ñun ñépp koy dund bu gën ndaw lan la euh, yi nga xam ne ñooy pays yu yéefi di wax yu yéeféer yi te ñoom ñoo yor instance yooyu ñu la wax ñoo koy ñoo koy diriger te see ñoo koy décider décision ñeneen ñi tekkiwul dara waaw bés boo nanguwee liñ lay woo halumma ila démocratie ñëw leen ci ab démocratia ñëw leen ci libérez vos plages libérez les femmes bu nañ sol lu leen neex te sax dañuy wax lu leen neex dañuy kàcc parce que femmes yu taxaw ne ñun li ñu neex mooy muuru ñu ne déedéet nag muuru moom manu la neexub jigéen fub jigéen di muuru am na benn góor bu nekk ca gannaawam naan ko par force nga muuru ñu ñoo xeet jigéen ñi mooy ils sont jamais mûrs et vaccinés selon ces gens yoa fekk xanaa fekk ñu ngi doxal ñoom liñ bëgg bu xalaatee ne man nag lee moo ma gënal ñu ne ko déedéet loolu du sa xalaat dañ laa xalaatal baal ñu caw ci la xalaatal lii waaw suñu réew yi képp koo xam ne pare nga daganalu nguur jigéen dépénaliser ko ndax pays yépp ko pénaliser woon amul woon benn pays boo xam ne pénaliser wul woon ci kaw suuf ngóor jigéen waaye Iblis day gën puus ñu bon ñi ci mbon waaw c'était rare pays yépp ay France yi yépp dañ ko pénaliser woon ak ngóor jigéen ñu ne dindi leen yéen nag foo ngeen dindi yooyu carcan yooyu foo ngeen dindi ko waaw lépp loo xamante ne makaarimul axlaaq ci la dindi leen la perversité des mœurs waaw l'économie aussi ça ne peut pas se reposer ci mbay kese yooyu mais il faut yenn kii ak consommation boisson kese mais boisson il faut sangara waaw yooyu manu la ñàkk bu ñu rallier Dakar Paris Dakar wala Paris nangam ak nangam ñu ñu war a sa il faut sabrer le semblage le champagne la eh, ñëw la champagne <laughs> voilà yooyu il faut wala iyaazu billah léegi nag bu ku nangu def loolu ñu boole la ak banque mondiale nag mais waaw kay léegi on va mettre en plan benn kii dedd waaw xoog bar ubbi ko aide aide fan cinq ans on va développer vos tax gars yi muusuñ infrastructure yooyu mooy ñoom buñ ñëwee ci dëkk bi moo dañ koo soxla di fa jaar moo tax parce que seen tali c'est da c'est accidentogène léegi ñu xool yi nga xam ne ñoom bu ñëwee ci réew bi moom la njëkk soxla defaral leen ay tali yu baax ngir bërëbu caaxaan yi ñu man fa di dem waaw waaw ne dañuy financer ay projet de développement au développement mais il faut dévaluer déedéetal nit ay mbir lu nekk waaye mooy ci biti nii lan lay biru mooy neex na yow da nga am problème mu fay sa professeur yi kaas di grève saa su ne waaw parti na la jël lim demee ak tamit di nit nit ñi loo xamante ne c'est pas raisonnable parce que c'est de la politique politicienne président bu ñëw. teg fi dige fi maye loo xam ne doole yi réew mi àttanu ko léegi keneen bu ñëwee ba a dégg yooyu tay mu am problème ah ah non parce que leen ñu ne lii yow nga am problème prof yoo xam ne ñu ngi grève saa su ne say fonctionnaire am nga problème mu fay leen gars ne la y a pas de souci nous euh, ñun suñu programme lii la ak góor jigéen moom da ngeen koy daganal. def ko ci suuf foog ngeen dugal ko ay loi yoo xam ne mais da ngeen koy tudde neneen ay l'égalité pour tous yu ay moo yoo xam ne foo dégg loolu ay non discrimination ci ab loi gaayee leen ko dikk xamal ne gis nga ca ñun jublu ñu naan leen minorité les minorités discriminées foo dégg loolu góor jigéen leen ci jubloog ñu mel noonu waaw ngir nag loolu mu nekk loo xam ne ci wàllu yoon ngeen légaliser loolu buñ paree ci loolu ñu ne xaar leen na parce que euh, les mentalités là il faut les retourner te pour les retourner il faut ci télé bi ngeen di def ay publicité ak ay théâtre ay ñoo xam ne seen xel yi kopp na wu ci ay troupe théâtrale yi fi nekk gaa yi financé leen nga ne dañoo bëgg ngeen waxtaan ngeen wax ci nii waaw mais nag ak méthode. lu ñëw rek daal di dugg ci mbir mi noonu par ndànk-ndànk di banaliser le mbon waaw ak ngóor jigéen ak sëy ca dara daw ci ñaar ñoo xamante ne dañ naan kii daa am ah dafa sëy ba pare waaye am ay maîtresse wala am ay jigéen ñoo xam ne ñoom lay ñoom am na jabar de am na jabar wala ndaw si am na jëkkër waaye am na ñoo xam ne ñoo ñoom lay ndoxaan waaw tuddi ko mbaraan ak seen xeetu caaxaan yooyu nga xam ne moom lañ nekk gars yi di ko teg ci télé feuilleton yi muy jaar ci télévision national yi ak yi nga xamante ne télévision même privée yi su déewum ak ci tiktok beeg foo dem fekk fa youtube beeg ñépp ñu inondé fépp série yi bu jeex gars yi topp ci ñu ñëw ba gis nga loolu bonoon mu mujj nekk loo xam ne xol yi pare na ngir nangu ko ñu ciy reetaan nag waaw am ñoo xam ne seen dundu lépp looloo ko rey seen temps yëpp ci loolu lañ ko passé yooyu yëpp c'est un programme bien ficelé bien monté boo xam ne noon yi ak nooni intérieur yi nga xam ne nee nañ ay julli lañu ay bii lañ tudd ñooy suñu président yi mais ñoom ak ñële réew jiite réew euh, yéefér yi ñoom ñoo bokk baa ñu doon toog di jàng te ñoo bokk même lu ñu gëm ay l'islam yi non dañ koy nekk nii kese di wax waaye boo leen gisee ñu doxal xam ne ñi gëmuñu dara ci diine waaw léegi nag bu loolu amee nag léegi nag milliards di pleuvoir waaw waaw ah aujourd'hui euh, l'ambassadeur de telle union nangam a ah, octroyé Sénégal waaw ah, ñoo may le Sénégal wala le Mali wala le le le nangam nangam nangam waaw loolu moom dina dimbali waa gox bi waa gox bi so soxla woon nañ ko nangam ak nangam gaa yi ñëw def foofu cérémonie mu ñëw ñu tàcc lool c'était dajjaal à minime dajjaal euh, miniature lañ mooy bu ngeen nanguwee gëm ñu seen mbir daax kanta Afghanistan may fontoo nit ñi di ñu bañal ñun européens yeeg ñun occidentaux yi lu xew ñu ne léegi bu leen kenn defal benn aide couper toutes les aides embargo waaw ba pare dugalaale ci seeni mbokki julli de ne leen yéen sax droit leen di fa yóbbu dara on surveille bien waaw jaarale ko uni wala yooyu wala sax état boo xam ne comme les États-Unis taxaw unilatéralement décrété ne embargo diw état bu fa dimbali yóbbu ndimbal dinaa ko lijjanteeg yow. gaa yëpp riigu ci seeni gento wal iyaazu billah kenn ñemewul a bouger parce que tax ñoom dañ ne lan hada dajjal al occidental non ñun gëmuñu ko gëmuñu la sa programme bu biis bi ngay wax ñoo ko kajj fële gaa yi mere leen loolu dajjal en miniature lañu waaw léegi buñ demee gaa yi baleen ñu des ak yàlla nga gaa yi xam ne daan ñu ngi leen si fou tellement là tous ces Afghans là non man je dis regardez rek ñu ñu pauvre quoi <laughs> parce que dañoo nangu pauvreté téye sa diine te pauvre moo gën richesse duñ lay miroiteloo te loolu dëgg ñenn ñi ñooy am ñu ëpp ci réew mi nekk ci pauvre suñu réew yi looloo fi ma sax. les pays sous-développés là même buñ la gaay di jay naan leur croissance même croissance biñ am oh même nous les Européens mënuñu ko am ay six pour cent chaque année mais PNB mais fu mu feeñ nga ñëw ci capital bi gis ay quatre quatre yoo xam ne ñoo ëpp fuuf quatre quatre France yëpp ci capitalu Sénégal bari ay oto yu kii ay immeuble yu wéy mooy benn côté ñoo yor alal ji mais li ëpp ci réew mi ah ñu ngi nakk seen bakkan ci banub ñàkk bi waaw di góorgóorlu ay góorgóorlu kese fi ne lii nag moom lañuy ñuy wane nag ci kanama di wane gis nga lépp a dox gaa yi léegi ah les nouveaux patrons la classe moyenne voilà di gënd alal gi di pasa pasaree di dem ci di voyage yi di noos ci à travers le monde parce que ñun nangul nañ suñu bàyyilee tubaab liñ bëgg kantaa si taliban buy jaay fuufuuru saf na léegi moom fa yumxiluun tos luñu <laughs> ko am c'est des mais c'est des dajal en miniature la ñuy dund waaw gaaye bañ ko bañalee ya fa yusbihuna mumxilin dëri la ñarawatul laysa bi aydihim shay'un min amwalihim yii yëpp borom bi dañu koy jàngal dañu ko ku nekk am nga loo ci jot a vivre waaw waaye ki xolam des ala ma kaana alayhi rasulullah sallallahu alayhi ne yaa mi ne woon yaa ibadallahi fasbutu yii nii yëpp bu amee yéen jaam yi tax sax leen ci seen diine sax ci seen diine yaa ibadallah di la ci génne waaw ànd ak ñoom ci boo demee ba ci biir law sa président bi wala yi seen intérêt newatu nga bëgg a génnaat loolu day xam ne yow caaxaankat la waaw Iblis gis nga seytaane booy xeex ak moom ànd ak xol bu dëgër wéeru si yàlla bu dëgër booy ànd ak booy xeex ak moom di ko terrasse mais day fexe yow ba loolu dañ ci yow bu dañee ci yow buy song ak yow di la wadal waaw day réew yoo xam ne ñuy neexoog gaay neexoog gaay dem ba seen entraîneur aussi gaay ñu leen di menacer ñu ñëw di goot ak di nee rëq seen digg effacer leen waaw parce que yow dëggu woo woon mais ba boo jàppoon ca la nga ne woon dara lañ la mënul demal Afghanistan waxoon nañ ko fi waxati ko ci gaay yi 2001 lañ ñëwoon Bush mu yées ma ñaan raaf na da leen fiy jële jële leen fi teg feenu administrateur civil boo xam ne ñoom ab américain bi jiite l'Afghanistan ay wooy mu nekk gouvernorat <laughs> mais gars yi dañ dul ay wolof gars yooyu du ñu ay wolof du ñu ay africain <laughs> ñu jàpp jàpp jàpp jàpp tëw ba malgré yoratuñ mbir de ñu jàpp toppe gars yi mbooro ba bayax fan la mujje en deux mille vingt et un Trump mii fi nekkat di di di dox doxlu moom moo ñëw waxtaan ak ñoom laata bàyyi dem mu yées mi tamit parce que gars yi dañuy fond waaw Trump lu mu bon bon bon Biden est bon aussi waaw moom moo ñëw xam ne lii du yoon lii lii sëmpa kër mu ñëw teggi fi gouvernement afghan ba fa newoon waxul ak moom di waxtaan ak taliban yi Qatar ngir nan la fi ñun américains yi suñu soldats yi ne fii nekk ci danger nan lañu fiy génne mu dem élection deux la ñu ñu ñu duma ko looloo tax àggalawul bàyyi da ñëw gis ne la Trump doon loolu doon def baax na mu continuer ko léegi nag moom mu taxaw fee naan la ca xew mooy mooy nañ lañ fa génne problème ya fa am mu naan moom la sawaay la alors que moom ba léegi ku jiite Afghanistan gars yi jëlaat nañu ko vingt ans waaw parce que ñooñu dañoo jàpp ci seen diine quoi ñun nag ñu xeeb leen jàpp ne li am Sénégal amul feneen kàcc waaw kàcc rek ngëm yàlla ragal yàlla dellu ci yàlla nit ñu baax boo fi nee ñi am senegal amul feneen lu am waaw te les faits moom dañoo montré bu baax ci ñi nga xam ne ñoo gën a jàpp diine ci àddina bi ak ñi nga xam ne réew yi gën a jàpp diine ñi ko gënul jàpp moom daa leer kuy nelaw sax boo yeewu di ko xàmmee di ko xam waaw kon nag caaxaan baaxul kon loolu lépp c'était pour wax la gis nga lii da jaal di defi ñii nii di ko dund ndax dañoo gën seen borom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom hafizu wasiyata nabiyina na alayhi wa sallam dañoo moy wattu ndinkaane suñu yonent sa sallallahu alayhi wa sallam mi nañu woon ya ibadallahi fasbutu bu dajjaal ñëwee avant di ñëw sax lépp bu ngeen nee ci lépp natt bu ñëw yéen jaamu yàlla yi sax leen ci ci ci mbaax léegi nii nag ah, bañ saxee ci lool dañ <laughs> dañ <laughs> ah, leen wan leen gannaaw dem ñu mujj mum xiliin laysa bi aydihim continuer mu ne wayamuru da da jaal continuer yoonam <laughs> wayamuru mu romb bil xariba waaw mu fekk dëkk boo xam dafa gent amul dara amut dara suuf soo xam ne dafa dafa dafa dafa gent amul tus lu ñu naan lu màbb daanaka fii moom lu màbbayam damul dara dara amu fi wow koom fa yaqulu laha dajjaal ne suuf si ma ne moom laa wax kun la ko borom bi di jox waaw mu ne suuf si akhriji kunuzak waaw ne yow suuf si nga xam ne amoon di xeeri neen dama ne man dajaal maay wax ak yow man seen man boroomu gaay axriji génneel yow suuf kunuzaki li nga xam ne mooy say trésor allah waaw pétrole baag bauxite baag lépp na génn jamaa yeeg waay gàncax yeeg lépp nekk mu wan leen na gis leen te gaa yi koy tar fu ne du dox moom kese ah gaa yi di gën a tag di dajaal ndax xoolal way kii nag mooy waaji nag axriji ah, ku nuñu saga sota lowow lii ku nu zekke trésor yi na génn ci saasa lay génne fa tatba'uhu kunuzuha kay'asibin nahl allah yeneen saa sam nee na gis nga ba mu waxee lool ci saase la trésor yi di génn waaw allahu akbar topp dajjaal mooy dañuy génn dajjaal a ñam àndal yor ko waaw trésor yi daa gis nga bi dajjaal ne génneel yow suuf sa trésor ni koy toppe génn gaaw ci ndigalal dajjaal kayaasibi nahl comme ni nga xamante ne mooy gis nga yamb yi les abeilles xam nga dañu am kilifa waaw yaatib mooy dukuuru nahl kama qaala al imaam an-Nawawi rahimahullah waaw bi muy saraali ci al mu ne yaatib mooy mooy euh, góor mooy plus mooy góor yu yamb yi yi nga xam ne ñooy masculin wu yamb yi yamb day am am jigéen yu góor yi nga xam ne ah mu ne lool la ko imaam um, Abu Qutayba daal di tekki Ibnu Qutayba boog daal di tekki imaam al-Qaadi Iyaad moom dane mooy jamaatu naxli rek mooy mbooleem yamb yi rek waaw du sax yu góor yi lay wax mooy daa bëgg a wax ki nga xam ne mooy yamb yi ni ñuy toppe seen ndax ñoom dañu nekk orga euh, une société organisée waaw waaw amul benn Euh, borom bi wax xamaloon nañu ne gis nga jaay àll yi ak jaay yi nii euh, ay umam lañ de ay xeet lañ yoo xam ne yu mel ni yéen wa ma min dabba wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun borom bi nee na suratul an'am wa ma min dabba amul lenn luy dukkat fil ard ci suuf si wala ta'irin yatiru bi janahi du caagante ne picc moo xam ne day naaw ak ay laafam avion yi moom dañuy naaw mais naawewuñ seeni laaf moteur yuñ leen defal la <laughs> moteur yooyu coupé avion bay yaa salaam <laughs> alors que bu leen picc mi ah, borom bi da koo defal mbir mi ci laaf mu ne ñun ñii lépp luy dukkat ci kaw suuf yooyu di naaw ak njanaaw yi lu dul ay xeet lañ ay nation lañ ay xeet lañ comme yéen ni nekk ay ay xeet waaw moo tax yamb yi comme xorondom yeeg ñoom ñëpp c'est des ay orga euh, c'est euh, euh, société organisée la waaw c'est des sociétés organisées dañu am njiit gis nga seen njiit bi niñ koy toppee mu ne nag na noonu la rek mooy trésor yi ñuy toppe dajaar day mel ni yamb yi ni ñuy topp seen njiit nga xam ne fu mu naaw jaar moom la ñuy topp waaw akbar comme picc yi mu ne fa tatba'uhu kunuzuha ka ya'asib an-nahl waaw allahu akbar allahumma sallim xam nga ne lii moom ah, lii ngandum ngandum kii la quoi ngandum fitna la allahu akbar mu ne summa ginnaaw gi yad'u dajjal woo ngir impressionné gaa yi wan leen ne en man duma duma may seen boroom waaw li ngeen dégg téere yi di wax naan ni man mii may def may dindi waaw <laughs> may may may seen borom may def may yàlla te dama leen koo wan mu ngi nii yeneen saa saa ne summa ginnaaw gi yad'u rajulan mumtali'an shababa ginnaaw gi dajjaal di continuer romb benn waaye daal di koy woo boo xam ne ku mat sëkk la un jeune homme boo xamante ne corpulent mat sëkk nekk ci digg ndawam waaw Allahu akbar fa yadribuhu sayf daal di jël jaasi ngir wan leen que mooy rey wan na leen mooy dekkil li dund li li dee suuf su amul dara mu ne ay wa gàncax gi nañ génn wo wax taw bi mu wàcc moo naan woo tawal mu taw ah di wax gàncax yi génn ñuy génn fekk loo xam ne trésor yu suuf su amul tus mu ne génn leen trésor ya génn di ko topp mu woo benn waaye ngir wan ne nag yemuma foofu parce que lool tam gaa yi ne ah dund ak ray ak dundal moom boobu boobu nag mu woo benn waay xamante ne du ko feebar de day waaja dee koo xam ne jeune waaye mën na fa loof déedéet koo xam ne shaban rajulan mumtali'an shababa koo xam ne nekk ci digg ndooleem waaw fa yadribuhu bis sayf jaasi lay jël daal di koy duur waaw ndax da koo mere waa ji parce que da koo woo ci diine waa ji bañ ne ko waa yow yow fan ci diineem ju yées ji <laughs> yow yow yow yaa yàlla mukk mu ne gaa yi xool leen waaw la Namruud waxoon rek waaw nga waxoon sëy naa kii euh, euh, Ibrahim bi mu nee ko man sama borom alam tara ila alladi xaaja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahu almulk xanaa gisuloo gisu yéemu fàttalekul te xool xoolu yéeme ka nga xam ne moo doon daggeeg Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam fi rabbihi ci mbiru boroomam tabaaraka wa taala lu ko yóbbee an ataahu allahu almulk ndax li ko yàlla jox nguur waaye gaay yi dañuy yor nguur beew parce que mbeew te nga bañ ko yorul man la feeñ moom ala la yëpp mais dañoo fekkoon ñu beew moom kay daa wane ak mbeew teem ndax manu ko woon a feeñal feneen te yorul nguur id qaala ibrahimu rabbi alladi yuhyi wa yumiit bi sayyidina ibrahimu alxalil alayhi euh, salawatul jalil daldi ne sama boroom de yuhyi mooy dundal wa yumiit te mooy rey qaala waaji na ko way ma ne Namrud ana uhyi man damay dundal di rey tamit waaw woo ñaari gaay rey kenn ki bàyyi keneen ki ne maa rey kii maa dundal kii loolu Seydina Ibrahim manoon na ànd ak ànd ak foofu wane ay neenam mais day day day déegi day bari rek <laughs> mu bàyyi noonu jàll foo xam ne moom sawaay du ko man ya ma eh, eh, dajjaal tamit loolu la muru bëgg a wan ne moom day rey di dekkil mu woowaay du n'importe du ko ànd ak moom ah non kii dafa àndul woon ak moom parce que da koo woo ci neenam yi mu bañ mu mero ko daal di jël dóor ko jaasi ram fa yaqta'uhu jazlatayn ramyatal gharad yeneen saa saam nee na gis nga bu ko dóoree jaasi da koy dog ñaar gis nga li ngay yoree euh, gerte damm ko benn wàll wi dali benn dali noonu la ko euh, dajjaal di def fa yaqta'uhu mu daal di koy dog jazlatayni ñaari walla waaw ñaari dog yoo xam ne yu soree ramyatal waaw comme waa ji nga xam ne daay day day tiire dara waa yi nga xamante ni daa jël flèche di ko tiire am benn objectif bu muy diir lu muy diir sànni flèche bi këcc tawis bàyyi gis nga na muy bi bu demee fa la muy dal na mu soreek moom ak waa bi mu taxaw bi mu ko nee tël jaasi waa ji benn côté bi dafa dali ne la day dali fële comme si exemple boobu am na luñ fàttoon moo daal imaamu Nawawi ya muy wax ca suuf bee euh, passé wal aysu la ñëwoon mu ne ashaddul fasaad az-zura gis nañ ko waxoon nañ la mooy pluriel u euh, euh, euh, zirwa ak zurwa mooy al asnima mooy boos yi mooy bi mu naan day ña ko gëm ah bu leen woowee gaa yi gëm ko topp ko wuyu ko ah fa taruhu alayhim saarihatuhum atwala ma kaanat zura loolu imaam na wax na ko loolu dama ko fàtte woon zura mooy zurwa mooy asnima mooy boos yi wal yaasib mu ne loolu kàddu boo nga gis ne boo woowee li nga xam ne mooy trésor yi ni jëw suuf su gent génneel say trésor niñ koy toppee comme ni nga xam ne moom la yaasibu nahl ah trésor yi di ko topp ka yaasibi nahl mu ne yaasib wala yaasib zukuru nahl mooy euh, li nga xam ne mooy euh, kii yu góor ci barke li ñu doon sànk ci minhaj la ko noonu alors que lii ci Riyad bi waxoon na li mu ne wa jazlatayni ay ay qit'atayn mooy jazla bi mu wax fii ne moom la koy bu dóoree waa ji euh, euh, euh, jaasi ji da koy dog ñaar mu ne qit'atayn ñaari dog wal gharad mu ne al hadaf alladhi yurma bin nushab mooy lii bi nga xam ne mooy objectif li ngay diir alladhi bi nga xam ne yurma nu nushab moom la ñuy sànni flèche bi an nushab mooy ciy sànni an nushab mooy flèche yi waaw ay yarmihi ramyatan ka ramyati nushabati an nushabatu ila al da koy sànni an nushabatu an nusha ka ramyati nushabati ila al comme niñ wax sànk rek waa ji nga xam ne daa yor flèche am taw yi dugal am lu muy tiir benn kii boo xam objectif taw yi sànni noonu la koy def noonu la koy sànnee waaw tellement sori gi nga xamante ne moom lay sori ak dóoram bu tar bi nga xam ne moom la ñu ko ne tël waa ji nekk ñaar aw kon nag summa yad'u ginnaaw gi xam nga loolu nag naan waa ji dee na mu ne ko ay wala gi ñëwaatal jógal waa ji jóg dekk ci saase waaw waaw waa ji dekk ci saase waaye nag ah fa yuqbil waaw na ko aja jógal waaw waaye fa yuqbilu wa yatahallalu wajha wajha mu daal di koy dëgmal bi ko woowee mu ñëw di ko utsi ko jeune boobee waaye xar kanam nga mu ngay ler leer nañ tey la gën a am kóolute ne yow yaay kàcc kan bu man bi nga la woyam ak di ree <laughs> waaw waaw di ko ree ne ko nag bul yaakaar ne ngir wan ko ne bul yaakaar li nga def nii li nga ma def nii ba ne waat jógal ma jógaat ke ni xaaj nga ma ñaar woo ma jógaat tey laa gën a am kóolute ne yow kàcckat nga waaw <laughs> yaay kàcckat bi yoneen saa salam doon ñu wax doxal fawi yaa dajjal <laughs> léegi nag yonent bi saa salam ne moo foog ba